qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min afdali ayyaamikum yawmal jumu'a fa aksiruu alayya mina salaati fiihi fa inna salaatakum ma'ruudatun alayya qaaluu yaa rasuulallah fa kayfa tu'radu salaatunaa alayka wa qad aramta qaala yaquulu baliiku yaquulu baliik qaal inna allaha harrama ala al-ardi ajsaada al-anbiyaa rawaahu abuu daawuud rahimahullahu bi isnaadin sahiih kon ñu ñëw ci xadis bii nga xam ne walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn euh, ci suñu chapitre deux cent quarante-trois bi xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis bi mu ne woon muy trois cent quatre-vingt-dix-huit mu ne wa an ibn Mas'ud mu ngi jële ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala awla an-naasi bi yawma al-qiyaama aktharuhum alayya salaatan wa lillahi al-hamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne waan Aws ibn Aws mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Aws di doomi Aws radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna bokk min afdali ayyaamikum bokk na ci seen bés yi gën min lii nag bayaani yàlla mooy bokk na mooy mooy inna min afdali ayyaamikum mooy day wane bés bi gën mooy seen bés bi gën yawmal jumaa mooy bésu àjjuma fa aksiru kon nag bari leen alayya ci man min as-salaati fiihi di julli ci man yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa inna salaatakum ndax julli ngeen di julli ci man maaruuda dañ ma koy gaaral alayya ci man qaalu ñu ne ko mais ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa tu'radu salaatuna alayk waa nan la ñuy gaaralee julli ci yow waqad alamt ñu ngi ci jublu fekk yow sa yaram suuf jël na ko xaala moo tax yaqulu balita mooy ah sa yaram daal eh, eh, suuf si daal dina koy jël waaw qaala mu ne inna allaha yonent bi alei saat salaam ne leen inna allaha dëgg-dëgg borom bi xarama xaraamal na ala al ardi ci suuf waaw ajsaad al anbiyaa yaramu kooru ñi nga xam ne ñooy yonent yi alayhim asalatu wasalaam mu ne xadis bi rawaahu abu daawuda mu ne al imaam abu daawuda as-sijistaani rahimahullah moom moo ko solo mu ne bi isnaadin ci sàllale boo xam ne saxe bu wér la xadis bi romboon na xadis mille cent mille cent cinquante-huit voilà bii mooy lii daa bokk ci xadis yi nga xam ne dañu romboon nañu gis leen mille cent cinquante-huit lañu ko gisoon fekk al imam mille cent cinquante-huit la ko gisoon non al imam di wax ne Eh, mooy chapitre deux cent dix chapitre deux cent dix la woon mu doon wax baabu fadli yawmil jumaa wa wujuubihaa wal ightisaalu lahaa ba ni mu jeexe mu ne woon wa an Aws ibn Aws boobu nag da ko gàttaloon radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min afdali ayyaamikum yawmal jumu'a fa akthiruu alayya mina salaati fii fa inna salaatakum ma'ruudatun alayya nii la ko solo waxoon nañ la dina ñëwaat mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf moo nekk nii boobu nag bañ koy gis ñëwoon nañ ba lii lépp mooy li xadiis bi di wax nii yépp taxawoon nañ ci te yaataloon nañ ci moo tax lépp loo xamante ne lu ñu waroon a wax la <laughs> mooy waxoon nañ ko boobu de ci dikkaat xanaa kay bu amee les ci dolli muy lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi mooy bunt bi di wax ci ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne yonent bi salaam bés bi gën waxoon nañ la foofu fàttali la masala mi amoon diggante lenn ci boroom xam-xam yi te imaamu Shaafi an-Nawawi rahimahullah doon ko wax naan est ce bésub àjjuma moo gën wala bésub Arafaat waaw ñenn ñu ne bésub Arafaat moo gën ñenn ñu ne mukk bésub àjjuma don al imaam al qaadi Ibn al Arabi al Maliki rahimahullah mu ne li ñu jooyal mooy bésub àjjuma moo gën ndax waxu Yonent bi saa saam dafa leer te wax nañ la min bi du partitif du ne bokk na ci seen bés yi déedéet mooy bés bi gën ci seen bés mooy bésub àjjuma kon nag bés boobu yonent bi saa saam gën ci bés mu jàngal ni li nga xam ne mu gën ci jaamu yàlla bu nit ci mën a tonoo ngërëmu boromam muy assalaatu ala bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam borom bi dane daa def maa ngi ci di def ay wuyeen def leen waaw yaa ayyuhal ladina amanu sallu wa sallimu taslima voilà inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam voilà ginnaaw gi la ne yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon loolu mooy ngëneelu kon julli ci yonent bi alayhi salaam rawatina bisub àjjuma ndax mu xamal ñu ci leneen loo xam ne du bisub àjjuma kese mooy fa inna salaatakum seen julli yi ma'rudatun alayya dañ ma koy gaaral loolu du bisub àjjuma kese waaw que waa ji julli yonent bi alayhi salaam bisu àjjuma ou bisu dimanche wala beneen bis moo ci yem mooy borom bi tabaaraka wa day gaaral ñi nga xamante ne mooy euh, euh, julli joojee ci yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ci laa la doon wax ne moom moo ne borom bi daa tàggat malaaka woo xam ne xamul kenn kuy julli ci moom alayhi salaatu wa salaam lu dul dina ne diw doomu diw julli na ci yow ma daldi ah, ah, mu jottali ay julleen lool laa la doon wax ne képp ku taxaw naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam xamuñu xanaa yow da ngaa bokk ki nga xam ne ma soo julli ci moom <laughs> waaw xanaa dangaa masula julli ci bopp waaw waaw yonent saa saa am na ñoo xam ne da leen a miin lool waaw parce que duñu dañ di julli ci moom alayhi salaatu wassalaam saa su ne muy dégg seen tur ñu naan ko diw ak doomu diw day mujj ba kooku day bokk ci ñi nga xam ne tous les jours kenn xamul ñaata yoon la yonent bi saa saa di dégg seen tur ñu koy tudd loolu rëy na lool ah yal nañu ko borom bi may wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis bi ci tegu muy xadis mille <laughs> waaw léegi ñu ngi ci quatre cent yi waaw génn nañu mille yi léegi ñu ngi mille quatre cent yi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن قال الإمام الحافظ mu dugal ñu xadiis bi nag waaw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 loolu nag mu ne benn waaye amul mafhum manoo ne bon bu dee jigéen la kon bokk ci jigéen ak góor a ci yem mooy benn nit rek boo xam ne ana lan lan liggéey waajoojee ba mu ba mu ba mu ba mu torox tànge boogee ñuy mel ne ko ñu naq banam ci biir suuf si ndax dukirtu inda dañ maa tudd man yonent bi alayhi salaatu salaam fa moom falam yusalli alayya julliwul ci man allahu akbar a'adana allahu min al xizlaani waay yal nañu boroom bi musal muccal ñu ci li nga xamante ne mooy ak toroxtaange waaw ak gàcce ak vraiment ak kuttus ak kuttus ak toroxtaange waaw mu ne loolu rawahu bi al imam at bi moo ko solo euh, rahimahullah wa qaala mu ne xaditun lii xadis la xasanun bu baax léegi laa ci njëkk bi mooy xadis bés tawam donga ko solo ñu la xadis bi en Euh, nii nii mu ko solo al imaamu Ahmad rahimahullah moo ko solo euh, waaye xadiis bi imaam da koo dagg waxul lii kese ak imaamu Muslim rahmatullah alayhi moom solo na beneen côté boo xam ne ci xadiis imaamu Tirmidhi nag indi na ko intégralement ak al imaamu Ahmad rahmatullah alayhima sauf que imaamu an-Nawawi rahimahullah da cee tànn moom li nga xam ne moom la soxla voilà léegi nañu xoolal imaamu Abu Isa mu ngi ko di abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu foofu la ko ni mu ne haddathana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi mu ne nettal nañu suñu sëriñ Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi di euh, frère Yaqub ibn Ibrahim <laughs> Yaqub ibn Ibrahim moom mooy sëriñ waa kutubu sitta sëriñ la imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam an-Nasa'i Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah rahmatullah alayhi ñoom ñëpp ay sëriñam lañ kii nag frère am la woon muy Ahmad bi nga xamante ne mooy euh, ad-Dawraqi ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullahi alayhi am na ñoo xam ne euh, dañ doon wax ne Euh, moom mi est-ce que dëgër ki nga xamante ne nii euh, euh, moo gën a dëgër mag bi quoi moo gën a frère bi <laughs> voilà <laughs> waaw moo tax Salih Salih Jazara nee na kii biñ ko laajee ci Yaqub ak Ahmad ad-Dawraqiyayni mu ne Ahmad de ëpp ci ñoom ñaar mooy ki ëpp xadiis te moo leen moo ko gën a moo ci gën dina xam xadiis waaye nag ki nga xamante ne nii mooy Yaqub moo côté càllale asnaduhuma waaw mu ne wa kaana jami'an thiqatayn te ñoom ñaar ñëpp ñu dëgër lañu woon ñu wóor lañu woon kon kii muy al ahmad ibn ibrahim ibn kathir ibn zayd ibn aflah ibn mansur ibn muzahim al abdi mawlahum eh, mawla abd qais eh, di abu abdillah al baghdadi rahimahullah génn am na la deux cent quarante-huit am na nag ñu ne deux cent quarante-deux wallahu ta'ala a'lam wa qala mu ne hadathana rib'i mu ne rib'i ibn ibrahim mu ne ki leen nettal mooy rib'i ibn ibrahim moo leen nettal muy rib'i ibn Ibrahim di Rib'i ibn Ibrahim ibn Muqsam al-Asadi Abul Hasan al-Basri yi nga xame woon ko ci ki nga xamante ne mooy ibn euh, kii euh, Ibrahim moom lañ doon euh, <laughs> frère kii la Rib'i ibn Ibrahim frère Ismaïl kii la Ibrahim ibn Ismaïl ibn Ibrahim am na Ismaïl ibn Ibrahim moom lañ xamee ci ibn Ulayya moom mii tamit dañ ko ibn Ulayya parce que Ulayya moo doon seen yaay seen baay moo tuddoon Ismaïl Ibrahim sauf que nag kële bëgguloon ñu koy wax <laughs> moom mooy mooy bi di euh, Ismaïl moom bëggul woon ñu naan ko ibnu Ulayya voilà sëriñ la woon ñoom imaamu Shafi'i waxoon nañ la ko moo imaamu Shafi'i rahimahullah da doon woytu di ko woowe imaamu euh, ibnu Ulayya sauf que boo nee ibnu Ulayya euh, lu bari ñu daanaka ci ñëpp koy xam boo nee nag Ismaïl ibnu Ibrahim gaa yi am na ñoo xam ne duñu ko xam voilà loolu kii nag frère am la euh, rahimahullah di frère kon Ismaïl ibn Ibrahim di ibn Ulayya kon Rib'i ibn Ibrahim rahimahullah siqa la woon ku baax saalih comme ni borom Taqrib at-Tahdhib wax génn àddina la 197 rahmatullah alayhi an Abdurrahman ibn Ishaq mu jële ci nga xamante ne mooy Abdurrahman ibn Ishaq di Abdurrahman ibn Ishaq ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Kinana al-Qurashi al-Amiri mawlahum al-Madani rahimahullahu ta'ala al-Kufi wàccoon na tamit fi nga xam ne mooy Basra rahimahullah am nañu ne noo Saqafi la woon <laughs> rahmatullah génn àdduna la cent trente am na nag ñu ne entre cent quarante et un ak cent cinquante wallahu ta'ala a'lam an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mu jële ci Sa'id ibn abi sa'id kaysan al-maqburi rahimahullahu ta'ala al-madani génn àddina la 123 am na tamit ay wuute am na 125 am na sax 126 wallahu ta'ala a'lam an abi hurayrata mu jële ci abu hurayra dal hafiz ad-dawsi di hafiz as-sahabati génn àddina la 59 ëpp lu solo ci hadith euh, euh, moom sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qala qala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam raghima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusalli alayhi wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadanu thumma intalaqa qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawaahu al-kibar falam yudkhilahu al-janna qaala Abdurrahman wa adhunnuhu qaala aw ahaduhuma wa fil baabi an Jaabir wa Anas wa haazaa hadiisun hasanun gariib min haazal wajhi wa Rib'i ibn Ibraahiim huwa axu Ismaa'iil ibn Ibraahiim wa huwa siqa wa huwa ibnu Ulayya wa yurwaa an ba'di ahli al-'ilm qaala izaa sallaa ar-rajulu 'alaa an-nabiyyi sallallaahu 'alayhi wa sallam marra fil majlisi ajza'a 'anhu maa kaana fii dhaalika al-majlis kon lii mooy li nga xamante ne noonu la ko al imaamu Euh, at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala daal di indi kon nga gis na xadiis bi kon gën na gudd comme niñ la ko waxe voilà mooy gën na gudd ko ni nga xamante ne ni moom la ko al imam Abu Isa euh, imam an-Nawawi rahimahullah indi te boo seetloo xadiis bi li ñu ci def nii sax waruñ ko war a def <laughs> nga ne ma away ah ma ne la parce que xadiis bi dañ ko gisoon quoi ne ma tamit waay ma la fii xadiis bi gisoon nañu ko waaw gisoon nañu ko xadiis trois cent dix-sept yaa ngi ci téere yaa bay ubbil trois cent dix ma wan la ah kon moo xaaral ma ubbi <laughs> ma ne la hubil waaw trois cent dix-sept ngay hubee hubil gis nga foofu gisoon nañ mooy chapitre quarante baabu birrul waalidayni wa silatul arham waaw ñu jële woon Seydina Abu Hurayra seri hadith yu bari al imam an-Nawawi mu ne woon trois cent dix-sept wa anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naw qaal raghima anfun thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-janna voilà lii la woon c'est ça hadith bii la woon te boobu bañ koy gis mooy gisaale woon nañu lii loolu moo tax ñun bon commencé nañ ko nii de <laughs> waaw commencé nañu ko nii waaye lii yëpp waruñu si woon a sax di fekk ah voilà lii yëpp waruñu si woon a fekk mais bon euh, ndax foofu gisoon nañu ko waaw te foofu it ki nga xamante ne boobu nag riwaay imaam muslim bi leen di wax xam nga sànq ñu laa imaam muslim soloon na ko mais imaam muslim. benn côté la indi alors que imaamu Tirmidhi ak imaam euh, Ahmad wala imaam Ahmad ak imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi ala al-jami ñoom dañ ko indi intégralement voilà bon léegi euh, nañ xool kon imaamu Tirmidhi rahimahullah comme que agsi nañ ba nii <laughs> mu ne parce que en fait euh, mooy dama ko fàtte woon a bi ma koy kii dama ko souligner woon te tamit li téere bi ma yor ñoom defu ñoon ne xadiis bi romboon na wala biñ koy gis neew ñoo ni ni ñëwaat voilà loolu mën naa tax ñu foog ne bon euh, après mais après la la la xam ne xadiis bi ñëwoon na comme des pages comme bi ñu daloon fan yee waaw ma ne xadiis bi ñëwoon na tey sauf que côté bii nii tamit foofu euh, euh, dañ ko doon gisaale parce que à chaque fois ñu doon gis yooyu mooy dañ ko doon boole waale ak li nga xamante ne moom lañ doon gis waaye walillahi alhamdu wal minna kon li nga xam ne kon noonu la ñuy def mooy nañu gis li al imam at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullahu taala daal di wax mu ne kon yonent bi alayhi salaam ci xadiisam mu ne kon yonent bi alayhi salaam nee na Seydina Abu Hurayra raghima an raghima an loolu boroom xam-xam yi ko mal ñoom al-Imaam an-Nawawi naka noonu bon ñoom al-Mubaarakfuuri ñu ngi koy toxal rahmatullah alayhim mooy lasiqa anfuhu bit-turaab kinaayatan an husuuli az-zull az-zull waaw mu ne mooy waa ji moom lañ doon wax sànq fii expression naq na euh, bakkanam ci ban bi ci suuf si mooy euh, euh, bakkan bi takkoo naak suuf si jublu ci lan li nga xam ne mooy toroxtaange gi nga xam ne moom la am waaw kon nag mu ngi noonee quoi mu ngi noonee <laughs> waaw mu ne euh, moo tax boroom am nihaaya mu ne hada huwa al-asl thumma tu'mila fi dhull wal ajz mooy koo xam ne euh, kanam dafa takk suuf waaye nag ginnaaw gi araab yi di ci jublu te ki nga xamante ne nii moom mooy dañ ko juble ki nga xam ne daa nekk ci toroxtaange ak li nga xam ne mooy ñàkk doole moo ko dal voilà kon nag mu ngi noonee léegi kon yonent bi alayhi salaam mu ne kon euh, raghima anfu rajul mu ne kon takk na bakkanu buur benn nit boo xam ne zukirtu indahu dañ maa tudd fa moom falam yusalli alayhi julliwul ci man mooy toog dégg ñu naan wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te waxoo sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku daanaka dal na ko waaw allahu akbar ndax li mu ñàkk muur yi te ku ñàkk lu mel noonu weccoo nga ko ak loo xamante ne manoo am lu toll noonu te boo moytuwul ak torox taaga dina la dal la nga ñàkk moom jar nañu ne kii moom mooy ci perte quoi waaw ki nga xam ne dañ maa tudd fa moom te julliwul ci man waaw lii mooy suñu lëkkaale mag bunt bi moo tax imaam indi ko fii te moo tax mu yemaanal ko foofu fii alors que ba mu ko indi fële côté bi ñu soxla woon mooy birul bi nga xam ne xadiis bi da koy wax moom la indi woon te loolu nag noonu la ko imaam muslim indee woon dinañ la wax léegi fàttali la imaam muslim yi mu ko indee woon moom indiwul woon côté bi allahu akbar mu ne kon raxima an fu rajul kon de torox na takk na ban takk na suuf bakkanu waay doo xam ne zukirtu inda dañ maa tudd fa moom loolu mooy fépp foo man di nekk dégg ñuy wax turu yonent bi saa salaam da nekk ci jataay waaw moo xam jataayu euh, xam-xam la wala jataayu leneen la mais nga dégg ñu tudd turu yonent bi saa salaam te waxoo ne sallallahu alayhi ak formule boo ko man di waxe defoo ko yow kooku na la leer ne lii yonent bi saa salaam wax bu dee ñaan la dal na bu dee information la tamit noonu la def waaw bu dee ne dalaa ñaanal ne yal na sa bakkan takk suuf yal na nga ñàkk. yal na la ak toroxtaa nga dal mooy dal na ñaan nga dal na bu dee nag information la mooy noonu mu ko waxee huwa sadiqul masduq alayhi salatu wasalaam mooy noonu la dem allahu akbar kon nag lii fadlu day wone baabu lëkkaale ma suñu bunt bu fadlu salaatu ala nabi li nga xam ne mooy ngëneelu julli ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bés mooy xoolal contraire bi bu dee ne ki nga xam ne day dégg ñuy tudd tur yonent saa salaam fenn julliwul ci moom moom la toroxtaange di dal waa léegi ki nga xam ne moom ba mu déggee ñu tudd ko ci bërëb da ko daa julli ci moom nag ah kooku moom nu muy demee. kooku kon mooy contraire bële lay am kooku kay mooy màgg na borom bi da koy màggal da koy yëkkati da koy tono comme li nga xam ne loolu lañ gis ci xadiis yi nga xam ne ñoo weesu ci bunt bi walillahi alhamdu wal minna kon lii mooy li kaaleef mooy eh, ak ak pertaangi kullu pertaange la nit toog ñuy tudd turu yonente way saa saa mu ne xiim te julliwul ci moom alayhi salaatu wassalaam kooku cim kookee waaw waaw toog rek waaw nekk ci ay yëgadi loo nekk lu dul loolu ci yëgadi yi la bokk voilà kon loolooy suñu lëkkaale mu bunt bi léegi ñu jàll mu ne war a rima an fu rajulin daxala alayhi ramadan waaye tamit takk na bakkanu benn waay góor ak jigéen ci yam koo xam ne ramadan muy weeru koor dafa dugg summan salaxa ba ni muy summeekoo ba jeex saat qabla an yughfara lahu te kenn jéggalu ko mooy yow ngay xulli ramadaan dugg la hawla wala quwwata illa billah bésu bi weeru yërmande weeru njéggal weeru leer yooyu ak njéggalu borom bi nga xamante ne dañuy jéng saytaane yi fukki buntu àjjana yi yow jaam bi ngay xulli Ramadan dugg ngay saggan ba amoo ni mu gën a màgge tonaw woo kooku kay sawaay perte na quoi kooku kay bakkanam takk na ci ci ci ci ci ban bi waay kooku kay bakkanam takk na suuf allahu akbar waaw ay yàlla na ci yàlla musal mu ne nag bu mujj bi war a rima ansu rajul waaye takk na ban takk na suuf bakkanu benn waay boo xamante ne adraka indahu abawaa kibar ay baayam dañoo jote mag nekk mag waaw falam yudxilahul janna rafetalul ci ñoom def birrul waalidayni ah di jëf lu baax ci ñoom ba loolu tax borom bi jaare ci loolu dugal ko àjjana ki nga xam ne deful ba am lii kooku it bakkanam kooku perte na torox na ah waaw mu ne qaala Abdurrahman mu ne Abdurrahman mi nga xam ne moo soloo xadiis bi muy Ibn Ishaq rahimahullah min gis sànq mu ne wa azunnuhu mu ne jaas foog naa nag qaala dana wahaduhuma ne yoon saa saa waxul ne ñaari baayam rek dane wala kenn ci ñoom waaw parce que waajur yi porte lañu ngir àjjana waxoon nañ ko foofu taxawoon nañ ko duñ ci taxawaat waaw bis bu sa ñaari waajur di dund sa ñaari porte àjjana am nga ko bu kenn ki faatoo mooy benn porte ba tëju na bu góor góor lu ci kii booy xullee nag continuer di xullee defoo looy amee seen ngërëm mu bañ a nekk ci lu yàlla xaraamal parce que mënoo am ngërëmu jaam ah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amul di topp benn mbindeef di mooy yàlla waaw te manoo am ridanlaahi di ko jële ci loo xam ne yow da ngay ridal naasi ngay ngay ut ba am ci sàññum yàlla loolu doo ci am ngërëm noonu lool taxul ñuy wax kon mooy loo xamante ne yàlla du lu xaram waaw du lu xaram nga nekk ci ngir ñoom même bu dee ne yow sa intérêt yi nga gis nii jàpp nga ne bon bu anaama bu ma leen bàyyi woon defi leneen damoo doon gën mais mu jaral la nga def lool wala kenn ci ñoom kooku mooy yow da ngay bunt sa buntu àjjanaa ngoog birrul waalidayni taxawoon nañ kon hadis bi loolu lay wax kon gis nañ te ne kon lii lépp la al imaamu muslim nag kanta moom rahimahullah mi nga xam ne imaam ba mu koy indi fële 317 foofu la ko indee woon euh, moom ni moo xam ne noonu la ko solowee mooy côté boobu kese la waxoon waaw mu ngi ko indi woon ci kitaabu birr al birr wasfila wal adab baabu raghima an man adraka abawayhi falam yudux walam yadxulil janna mu ne woon haddathana Shaybaan ibn Farrukh jarul ñu ciy jaaraat rahmatullahi alayhi qaala mu al-Ubulli qaala haddathana Abu Awaana ah, di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri an Suhayl muy ibn abi salih zakwan an abihi mu jële ci euh, abu salih di borom import export an abi hurayrata radiyallahu anil jami' an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala raghima an thumma raghima an thumma raghima an qila ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man adraka abawayhi indahu al-kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil janna gis nga bii dafa leer mooy zakwan newul di def euh, moom tikki sàkkawul voilà xam nga fële dana la Abdurrahman nee na azunnu waxul nag ñaari pa waajuram mais kenn ki rek waaye lii leeroon na te gisoon nañ ko foofu yonent lay saat saam sayna naa Hurayra mu ne dane ay takk na bakkanu takk na bakkanu naq mooy naqes nañu bakkanam ci suuf takkal nañu bakkanu bakkan ba takk na suuf bakkan ba takk na suuf bakkan takk na suuf kii la saaba yi na ko waaye yaa man yaa rasuulallah kan yow ndawal yàlla li kan yow ndawal yàlla li kan yow ndawal yàlla li kan yow ndawal yàlla yi mu ne ah, man adraka abaway ki nga xam ne daa fekk ay ñaari waajuram mu dab leen indahul kibar ci ñoom ak mage ah ahaduhuma kenn ci ñoom mu nekk mag aw kilayhuma wala ñoom ñaar ñëpp falam yadxulil janna te deful am seen daw seen ngërëm ba dugg ba àjjana nii la ko imaam muslim indi woon kon xadiis bi wax nañ lëkkaale bi xadiis la bu rëy boo xam ne gisoon nañ ko bon waaye doon nañ ko dugg nii walillahi alhamdu wal manna bi wone fadlu salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ci kaw noonu dañuy yem noonu bii di ñëw allahu taala ñu daal di gis li nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu mooy xadis mille muy mille quatre cent un insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala